bismillahi irraxmani irraxim alxamdulilahi rabbil aalamin wassalaatu wassalaamu ala ashrafi almursalin nabiyina muhammadin alamin wa ala aalihi wa saxbihi ajmacin amma bacdu fa yaquulu allahu azza wa jalla fi suurati alfatx kon ñu ñëw ci saar bi nga xam ne mooy alfatx ginnaaw bi nga xamante ne nii lañu gis benn mbëmbëstal ci jotaay bii ñu génn ci xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci lu gàtt lool xareem yi nag boo gisee am na loo xam ne mën nañ ko ci yokk mooy ne yonent suñu boroom tabaaraka wa taala ni muy nettalee xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci alquran bokkul ak ni nga xamante ne nii noon la ko boroom xam-xamu siyar yi ak boroom xam-xamu xadiis yi yépp ñoom ni ñuy kiiwe bokkuñu mooy boroom bi tabaaraka wa taala da ngay gis waa ahlu siyar ñiy toppatoo dund yonent bi alayhi salaatu wassalaam salaam dañuy jël di jël par ndànk at mii xare bii moo fi amoon xare yi xare yi xare yi di demee noonu ba ni mu jeexe alquran nag moom suñu borom defewu ko noonu te sax bu koy nettali sax du ko nettalee comme ni nga xamante ne ñoom ñoon noonu lañ koy nettalee loolu moo tax ñu bari mën ne jàng alquran duñ ci sax bàyyi xel ne lii ay xare lay wax kon nag loolu ay xare nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom dafa am xare yoo xam ne li ñu naan xare dëgg-dëgg mooy yi nga xam ne moom ci boppam sallallahu alayhi wa sallam moom moo dem génn takk li nga xam ne mooy armée daal di ay soldaar daal di dem am ñoo xam ne lañuy wax sariya muy saraayaa yi loolu mooy jamono bi mooy pluriel bi mooy yoo xam ne moom du dem day yónnee moom alayhi salaatu wassalaam te yooyu jotoon nañ ko dégg te jotoon nañ ko tudd bi nga xam ne ci lañuy gis li nga xamante ne nii mooy mooy bu tuddoon nañ ko fi fan yële di nga xamante ne mooy sariya nga xam ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam du dem day yeble benn dogit ci li nga xam ne mooy l'armée bi loolu waxoon nañu ko kon nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax xareem yi dañoo bari bari na xare yoo xam ne surtout xare yu njëkk yi ci ñaareelu at mi ndax bi mu gàddaayee xare yi ñu ngi tàmbali li nga xam ne mooy ñaareelu at at mi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam waaye xare yooy yépp daanaka yi ci ëpp yi ci ëpp yu njëkk yi moom amul woon xare doon nañ dem ngir kari njëgg la njëgg mi nga xamante ne mooy waa waa Quraysh waa Makka ñi nga xam ne ñoo leen génn ci seen dëkk waaye Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima daal di nangu seen alal yi ba pare jël ko di ko commercer ba pare te fu ñuy dem di jënd di yaxantu ji ñu ngi jaar Medina di jaar ci ñoo xam ne yaa jël seen alalkat di jaar seen wet dem di jënd di ron rombaat loolu nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu boroom jox ko ci ndigal ne ko man ngaa dem léegi nga kar ngeen nangu seen alal yeen jëloon lool moo waraloon ci at yu njëkk yooyu ñaari at yooyu ñaareelu at bi ci gàddaayam bi alayhi salaatu wassalaam ci la ko tàmbali woon ci noonu ci la demee woon mooy ghazwa yi nga xamante ne nii comme li nga xamante ne noonu la ko sayyidul xaaji malik alayhi ridwaanul malik waxee ci xilaasu dhahab fi siirati xayril arabi alayhi salaatu wassalaam abwaab waatun ushayrun thumma ghazwatu safwaanin wa badru qitaalin ma'a sulaymihimi wa qaynuqaa'un sawiiqun ba'dahu ghatafaanun thumma uhdun thumma buhraanu uhdun waqa'atul ghumami hamraa nadiirun riqaa'un maw'idun ma'a duumatin muraysi'un wal ahzaabu laa tanami quraydatun thumma lihyaanun thumma lihyaanun hudaybiyatun wa xaybatun xaybarun waadil qurastalemi wa umratun lil qadaa fathun xunaynun wa taa'ifun tabuukun li ruumin fi qusuurihim loolu ci bayt yu gàtt yooyu moom Seydil Haaji Maalik alayhi ridwaanul maaliki wax na ci xare yonent bi alayhi salaatu wa salaam yépp yu njëkk yi mu njëkk a wax noonu di abwaa buwaatun Ushayrun di ghazwatu Abwa ab ghazwatu Buwaat muy xareb Abwa ak Buwaat Ushayra ñu ngeen koo xamee ci Ushayr loolu ak ghazwatu Safwan muy Badar bu njëkk bi yooyu yépp xare amul woon bi xare nag laale dëgg dëgg am mooy rayante am mooy badru qitaalin moo tax mu tudde ko badru qitaalin muy xare ba nga xam ne moom xare dëgg moo am muy badar bi nga xam ne fa lañ toroxale ñoom abu jahl ibn hisham ak gaaya mu àndaloon gongo gàngooru waa makka kon loolu noonu moom lu ama am solo la léegi nag ginnaaw bi nga xam ne la ñu gis nii ngi leen ñëw nag bu ñu ci ñëwati rek gis ko ci alquran comme ni ñu ko defe woon ci ghazwatu bani nadir dinañ ne lii ci at bii la amoon bu dee nag am na ay wute ndax yu am na yoo xam ne comme banu nadir waxoon nañ ko tamit ñu koy gis ñenn ñi ne moom mu ngi amoon jamono ji am ñu ne déedéet ginnaaw badar la am juróom benn weer après comme ni nga xam ne noonu lañ ko jëlee ci imaamu Zuhri rahmatullah alayhi ni ñu ko gisewoon ñeneen ni mukk déedéet loolu amul woon jamono ñooju loolu lépp waxoon nañu ko loolu yi dinañu ko leeral léegi nag bu ñëwee ci fi kon suñu borom tabaaraka wa taala muy wax ci suuratul Fath al Fath kon saar bii nii saar la boo xamante ne nii mu ngi wàcc fi nga xamante ne mooy mën Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam léegi nag saar bi loolu nag lu ama am solo la mooy gis nga saar bi dinañu gis ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi muy wàcc ci yoon bi mu jógee Makka la diggante bi mu jógee Makka di dax di dem Medina mooy ñëw umra si waa Makka ne ko doo fi dugg loolu dina ñëw ci leeral gina leeral poñ yoo yi am na yuñ ci tuddoon waaye dinañ ko gën leeral insha allahu taala Makka la jóge di ñibbi ci guddi gi ci la saar bi wàcc waaye kenn du ko tudde saaru Makka Makka saaru Medina lañ koy tuddee en tout cas ci li gën a dëgër ci waxu boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ndax bépp saar boo xamante ne ni wala bépp laaya dafa wàcc jamono ji nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi woon Madinatul mu ngi woon Makkatal Mukarrama bi ñu ko yónnee ba ni muy gàddaayee bépp saar bu wàcc ci jamono jooju mooy ne dañ koy woowe saar bi nga xam ne saaru Makka la même bu dee ne saar boobu noonu ci biti Makka la wàcc walla boog sax yonent bi alayhi salaatu wassalaam demoon feneen comme mu dem Taayif am saar boo fa wàcc kom ni nga xamante ne nii fala am na benn saxaaba boo xam ne dane man gis naa yonent bi alayhi salaatu wassalaam muy jàng suuratu Taariq fa nga xamante ne nii mooy Taayif waa xam fu man di wàcc ak saar ya nga xam ne wàcc nañ aaya wàcc ci biti même bu saar yu aaya yooyu dañ koy woo wala saar saar saar yoo xam ne Makka la wàcc léegi nag ginnaaw bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam agsee fi nga xamante ne mooy madinatul munawwara gàddaay si ba ni nga xam ne ci lay génne àddina bépp saar wala bépp laaya boo xam ne wàcc na même bu dee daa fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam jógoon Medina ñëw biir Makka sax comme laaya bi wàcc biir Makka comme ni nga xamante ne mooy laaya bi nga xamante ni moo nekk ci suuratul maayida di wax al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati raditu lakumul islaama diina laaya boobu biir Makka la wàcc fekk yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi taxaw foofu la ci bésub Arafat kon nag te loolu taxul ñu ne ah kon nag mbir mi moom day tekki ne kon nag affaire bi nekkul kon saar Medina la déet loolu dañ naan dañ naan saar boobu aaya boobu noonu aaya boobu noonu aaya Medina la même bu reena mbir Makka la wàcc loolu nag mooy li nga xam ne mooy li gën a dëgër sinon am na yeneen teqantal ngir bi ñu guddal kon nag mooy saar bii nii kon loolu la kon suuratul Fath kon Medina la wàcc mooy ne yi yoonu Makka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam jóge umra dem dem umra ñu ne ko doo fi dugg bi muy ñibbi nag ci yoon wi la saar bi wàcc kon alfatx nag kon mooy lan alfatx mooy ubbeeku gu gi comme ni ñu ko tudde woon ci jataay bee weesu mooy ubbi gu nga xamante ne nii moom la borom bi tabaraka wa taala defal ndawam bi alayhi salaatu wassalaam defal ko saxaabaam yi radiyallahu anhum waaye defal ko képp koo xamante ni gëm nga lis nekk nga jullit ba ni yawmal qiyaam di xewe loolu yow ubbeegu la ci ak ubbeeku la ci yow loolu la borom bi tabaraka wa taala def